mu daal di jóg moom aleyhi salaatu wassalaam ah bi mu jógee fa asnaa ala allahi bima huwa ahluhu mu daal di sant bàkk buur yàlla ci li nga xam ne moo yelloog moom waaw summa qaala ginnaaw gi aleyhi salaatu wassalaam ne gis nga mooy moom xutbaam tout le temps bu doon xutba day commencer sant yàlla tudd yàlla ci turom yi bàkk ko ak meloom yu kaw yu turam yu rafet yi ak meloom yi mooy euh, kanta lool moo lay wan ne inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu mooy boobu noonu loolu c'était pas tout le temps la ko yonent ma lay saar doon def te loolu foog naa masoon nañ ko fi wax mais dafa yàgg yàgg na que ne boobu noonu du tout le temps la ko doon wax comme ni nga xam ne noonu ngay gise ñenn ñi léegi daanaka ñu def ko loolu en tout cas loolu du sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam këne moom la doon wax tous les jours saa buy xutba loolu lay wax loolu moom doonu loon demee noonu doonu loon demee noonu chaque jour saa buy xutba ne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu mooy boobu bu siiw boobu nga xam ne moom la moom lañ naan xutbatul xaaja mooy discours bi nga xam ne ci jamono yu particulier la ko doon def comme ay takk sëy voilà moo tax loolu sopp nañ nit ki bu takk sëy di am kooku nit ki buy commencer mu bàyyi yépp te wax inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ba ni mu jeex waaw ba ni muy jeexe waaye du ne tout la ko doon def waxoon nañ la booba ne bu doon lool la bu doon lool la day kon léegi nit ñi saa bu ñuy nettalee saxaaba yi radiyallahu banaan moom jóg na sant dañ naan fax fa fa qaama bi xutbatihi ñépp xam ne boobu la mooy iftitaaxu xutbatihi mais dañ naan dafa sant yàlla loolu moo tax boroom xam-xam yi xooloo demal musnad imaam ahmad gisal ñoom imaam muslim ah ñooñu nga xam ne bu ñu xamoon ne loolu bu doon ne loolu mooy sunna moos imaamul yi loolu la commencé téerim ñoom imaam ash-shafi'i ak ñooñu loolu lañ commencé ñooy imaam maalik rahmatullah mooy boroom xam-xam bu commencé inna alhamdulillahi nahmaduhu ci téereem loolu gisoo ko loolu gisoo ko amaana léegi nga gis ko waaw léegi ñu jamono yi léegi mais loolu pour wax ne àggul nag ci fuñ naan loolu baaxul non loolu waxuñu ko de waxuñ ne loolu baaxul ma xaasha naa ñuy wax loolu mais dañ la bëgg a wax rek comme ni ñu defoon point ci am ma baabu ay summa ba'dook wa ba'du yooyu yépp du sunna waaw même bu dee ne ñu màgg nga koy def yow nag waroo toog naan comme que ñu màgg nga koy def boo def déedéet nit ki yow sa bët daa war a gën a sori laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana la laqad kaana lakum nekk na pour yéen fii rasulillahi ci ndaw yàlla li uswatun xasana modèle bi gën te bu rafet modèle boobu nag moom lañu war a teg bët même lu keneen lu mu baax baax baax baax baax fi ñun waaye manu la baax a baax a baax ba ba ba ba tollu alayhi salaatu wassalaam ci dara te la mu am ci moom lu jóge ñun nag yàlla nag dañoo dañoo ko leeral ci alxuraan nañu mooy modèle bi kon nag ñun daal li muy wax la ñuy wax insha moo tax summa summa amma ba'du moom loolu de fu ngeen ko déggee mooy ne loolu en tout cas du li gën a mat du li gën a mat li gën a mat mooy amma ba'du moo tax imaamul Buxaari rahmatullahi def ci buntu bu mel noonu wax ji nit ki wax amma ba'du mais summa ma ba'du wa ba'du yooyu yépp noonu duñu sunna ku def nag ndax diwam koy def wala lool nga gis waaw defal waaye daal royo boo yonent mi alayhi salaatu ndax doon loolu wax loolu da doon wax amma ba'du moo tax keroog fa asna ala Allahi niñ defe woon point mise au point boobu lañ doon defee lii rek pour wanne mbir yi leer lan mooy sunna ak lu dul sunna ci mbir yi mooy inna alhamdulillah sunna la mais ci daa am ay jamono yu particulier yoo xam ne moom la koy nent ma la sarson doon def mais du tout temps voilà moo tax ñu ne fa asna ala fa qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi lmuslimiin fa athnaa ala allahi bima huwa ahlu ñu daldi bàkk yàlla kañ ko ci li nga xam ne mooy li yàlla moom subhaanahu wa taala thumma qaala ginnaaw gi mu ne amma ba'du gis na amma ba'du lii moo rot ci xadiis yi indil ma rek benn xadis boo xam ne summa amma ba'du nga ci gis wala wa ba'du déedéet amma ba'du mooy faslul xitaab gisoon nañ bañ ci doon wax que ne am na ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu la joxoon Seydina Daawud wa ataynaahu faslal moom lañ joxoon faslal xitaab boobu alxuraan di wax mooy lii amma ba'd nga xam ne mooy def kii la transaction transition waaw <laughs> saa yi bëgg nga yaxantu de transaction man la waa transition la <laughs> mooy li may mooy frontière li ma commencé ubbee sama wax ak li ma ma pare ci léegi nag ngir dugg nag ci vif le euh, liñ naan le vif du sujet voilà